mu ne wa an ibni umar radiyallahu anhuma annahu qaal kunna nakulu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam rawahu at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa qala hadithun hasanun sahih kon al imamu al hafiz an-nawawi mu indi hadith numéro 769 769 léegi muy xadis mu ne wa an ibni umar mu ngi koy jële ci doomu umar ji di abdallah radiyallahu anhuma kon mu ne annahu qaala mu ibnu umar radiyallahu anhuma nee na kunna nekkoon nañ nakulu doon lekk ala ahdi rasulillahi ci jamono yonente bi alayhi salatu wassalam wa nahnu ta suñu xaal bañ doon lekk jamono yooyu namshi dañu doon dox lekk wa nashrabu di naan wa nahnu qiyaam fekk ñu ngi taxaw lii de dañ ko doon liggéey rawaahu mu ne xadis bi daal dina solo at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa rahimahullah bi ko solo wee mu ne wa qaala mu ne xadisu lii xadis la xasanun bu baax saxiixun bu wér léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom danga ko solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad solo na ko na ko noonu al imaam ibnu Maaja rahmatullahi ala al jamii al imaamu Tirmidi mu ngi ko indi ci abwaabul ashriba an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fi nahyi an ash-shurbi qaa'iman eh, mu ne haddasanaa mu ne haddasanaa nettali nañu Abu Saa'ib Salm ibnu Junaada al-Kuufi mu nekk ñu nettama Abu Saa'ib di Salm ibn Junaada ibn Salm ibn Xaalid ibn Jaabir ibn Samura al-Qurashi as-Suwaa'i al-Aamiri al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Hafs ibn Ghiyaas mu ne kii nettali mooy Hafs ibn Ghiyaas di Hafs ibn Ghiyaas ibn Talq ibn Mu'aawiya ibn Maalik ibn al-Haaris ibn Sa'laba ibn Aamir ibn Rabii'a ibn Aamir ibn Jusham rahimahullahu taala alqaadi alkuufiyu naxa'iyu abu umar rahimahullahu taala an ubaydillah ibn umar moo ko jëlee ci ubaydillah ibn umar ibn hafs ibn aasim ibn umar ibn al-khattab al-qurashi abu usmaan di al-umariyu a nekk ku wér a wér a wér waaw siqatun sabt la boroom taqrib at-tahdhib rahimahullahu taala wa an ibn an ibn ah, moom an naafi' moo ko jëlee ci naafi' mawla ibn umar radiyallahu ta'ala anil jami' léegi an ibni Umar mu jëloon ko ci ibni Umar di Abdallah ibni Umar ibni al-Khattab ibni Nufayl ibni Abdil Uzza rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhuma Abu Abdirrahman doomu Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anil jami' annahu qaala kunna na'kulu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam mu ne hadha hadithun sahih gharibun min hadithi Ubaydillah ibn Umar an Naafi' an ibn Umar wa rawaa Imraan ibn Hudayr haadha al-hadiith an Abil Bazari an Abil Bazari an ibn Umar wa Abul Bazari ismuhu Yaziid ibn Utaarid Imaam an-Nawawi non at-Tirmidhi lii la ko rafetal mu ne haadha xam nga fi Imaam an-Nawawi da ne wa qaala hadiithun hasanun sahiih hadiis la bu hasan sahiih bu wér bu baax te wér. mais ñun nusxa biñ am ci Tirmidhi imaamu Tirmidhi sunanu Tirmidhi la ne hada hadithun sahih lii hadith la bu wér la gharibun bu tumuranke min hadith Ubaydillah mooy yoon bi mu ñëw du yoon yu bari mu jaar ci hadith Ubaydillah ibn Umar mooy al-Umar an Naafi' jële ko ci Naafi' ibn Umar mu ne warawaa Imran ibn Hudayra mu ne waaye Imran di doomu Hudayra yit soloona hadith bi an abil bazari mu jëla ko ci ko ñu naan abul bazari mu ne ibnu an ibnu umar mu jëla ko ci ibnu umar mu ne wa abul bazari mu ne abul bazari nag turam mooy yazid ibnu utarid di yazid di doomi utarid rahimahullahu taala léegi hadith bi en fait bu dee riwaaya imam ahmad bi abul bazari nee na man damaa laaj ibnu umar waaw parce que foofu mu Yazid ibn Utarid nee na la mooy Abul Bazari Yazid ibn Utarid as-Sadusi al-Basri ah ñii ne Aysi la ñii ne Qaysi la rahimahullah mu ne man sa'altu ibn Umar an ash-shurb qaa'ima man damaa laaj Ibn Umar ne ko waa mais Ibn Umar radiyallahu anhu mais naan di taxaw moom lu ci ne mooy mu wax ma ci est lu ma a nekk la wala déet fa qaala mu ne qad kunna ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nashrabu qiyaman wa na'kulu wa nahnu nasal waaw mu ne ñun ci jamono yonent waaye saa saa dañ doon lekk dañ doon naan taxaw di lekk fekk ñu ngi kon loolu kon xadis bi nii kon ci gàttal lan lay wane ginnaaw biñ gisee ñaari xadis yu jiitu yi te ne eh, xadis ibnu Abbaas nettali Seydina Ali xadis Seydina Ali radiyallahu anhu xadiis Seydina Ibnu Umar radiyallahu anil jamii yëpp day wane ne lan kon di naan taxaw dara new ci nee na Seydina Ibnu Umar nee na ñun ñii dañ ko doon def jamono yonent bay saa salaam di lekk fekk ñu ngi dox di naan di dox di lekk ngi dox léegi nag ñu di mu imaam teg ci beneen xadiis ah mu ne muy xadiis numéro sept cent soixante-dix ba léegi hein ah, ba léegi sept cent soixante-dix mu ne waan Amr ibn Shu'ayb rahimahullahu ta'ala an abiihi an jaddihi radiyallahu anhu annahu qaala ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yashrabu qaa'iman wa qaa'idan rawaahu at-Tirmidhi rahimahullahu wa qaala hadiithun hasanun sahiih kon al imam mu indi kon hadis bi mu ne wa an Amr ibn Shu'ayb mu ngi jële ci Amr ibn Shu'ayb e, moom an abihi mu jële ko ci baayam kan mooy baayam mooy Shu'ayb ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anil jami' <laughs> voilà mooy Amr ci baayam di Shu'ayb la ko jële léegi Shu'ayb nag an jaddihi mu jële ko ci maamu Amr pas maamu Shu'ayb le waaw mooy ci maamu kii e, Amr voilà kon parce que Shuayb Shuayb moom euh, doomu kii la Muhammad Muhammad boobu di doomi ki nga xam ne mooy Abdallah voilà ibn Amr ibn al-As an jaddihi kon mu jëla ko ci maamam maam ji mooy kan Abdallah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd ah, rahmatullahi ala al-jami' wa radiyallahu ta'ala anhuma anhuma Abdallah ibn Amr mu ne annahu qaala ra'aytu rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam yashrabu qaa'iman wa qaa'idan haadaa hadiisun hasan gis nga hasanun sahiih la imaam an-Nawawi wax wax wa wax fee ñun li ñu am ci version yi haadaa hadiisun hasan la kon lii la kon Amr ibn Shu'ayb kon Abdallah ibn Abdallah radiyallaahu ta'aalaa anhu mu ne gis naa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, eh, muy naan taxaw waaye it gis naa ko it muy naan toog voilà <laughs> léegi moo yenn borom xam-xam yi ne non qa'idan bi mooy moom lépp lu muy def qa'iman nag mooy gis na ko mu taxaw pour wane li bayaanil jawaaz waaye qa'idan moom la ëppoon lu mu doon def bu doon naan kon léegi kon lii la léegi laaj bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne déedéet imaam Ahmad moo ko ci jiitu woon moom it daal na koy solo kon gis nañ xadis bi lan lay wane day wane ba léegi li xadis Ibn Abbas xadis Seydina Ali xadis Seydina Ibn Umar ak kon hadith bi di bu ibn amr muy abdallah ibn amr radiyallahu anil jami' di wane ne ba léegi kon naan taxaw dara ci newul voilà <laughs> ndax kii nee gis na ne tuway am naan taxaw waaye gis na ko mu toog muy toog di naan ah, mu ne loolu kon mu ngi léegi nag mu teg ci beneen hadith boo xam ne nag côté bii nag côté bii day ñëw nag di wane ne ah naan naan taxaw nag dees koo tere voilà mooy léegi gis nañ hadith yi indi mooy ñeenti xadiis yi ñu gis yi ñu romb nii yëpp day wane ne man naa ne léegi nag a partir de la nag mu commencé nag di indi xadiis yoo xam ne ah xadiis yooyu nag danaan ah ah ah ah ah ah ah attention attention attention mooy loolu noonu du demee noonu voilà mooy am na xadiis yoo xam ne day ñëw. di tere affaire boobee rahmatullah euh, euh, euh, kon moom la imam nag di tàmbale fii léegi kon mu ne wa an anas muy hadith numéro sept cent soixante onze wa an anas radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman qala qatada fa qulna li anas radiyallahu anhu fal akl qaala daalika asharru wa axbas aw asharru aw axbas rawaahu muslimun rahimahullah wa fi riwaayatin lahu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sajara ani shurbi qaa'iman kon hadis bii fii nag mu ne ah wa an Anas bii mu ngi koy jëlee Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu anhu Zul Udunayni xaadimu rasulillah alayhi salatu wassalam mu ne ani nabi muy jële ci yonente bi alayhi salaatu salaam annahu que ne moom da yonente bi alayhi salaatu salaam naha aaye na naha tere na naha interdire na an yashraba muy naan ar-rajulu nit ki qaa'iman fekk ba muy naan xaalam dafa taxaw qaala Qataada Qataada mi nga xam ne moo jële xadiis bi ci Seydina Anas nee na qul naa ñu ne ko ñun taalibe fa noon mais qulna li anas ñu wax fa qulna li anas ñu wax sayyidina anas ah, radiyallahu anhu bi ñu waxee li ñu ne ko mais fal ak lu lekk nag ah daa tere naan taxaw léegi nag lekk nag nit mën naa lekk taxaw mu ne ko sayyidina anas ne leen mais zalika asharru aw akhbath mais <laughs> looloo gën a tee ñàng te gën mooy asharru moo gën a <laughs> aw akhbath moo gën a ñaaw <laughs> ah moo gën a mu ne rawaahu muslim imaam muslim solo na ko rahimahullah mu ne fo wa fii riwaayatin la am na nag nu ko imaam muslim solo beneen nu mu ko solowee foo xam ne foofu dana zajara mooy jajj na kan yonent ma anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam zajara te ne yonent ma sallallahu alayhi wasallam jajj na tere mooy ak tere muy tar ani shurbi dinaan qa'iman fekk nga da taxaw léegi laaj bi mooy est que moom dong moo ko solo moom ak mu muslimu rahimahullah ñu ne sëriñ sëriñam soroon na ko daal imaamu Ahmad de ibnu Muhammad ibnu Hanbal ak mbokku taalibeem yal imaamu Abu Dawud ak taalibeem daal imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii na ko noon al imaam ibnu Maaja al-Qazwini al imaam Muslim mu ngi ko indi kitaabul ashriba baabu karaahiyati shurbi wa imaam mu ne haddasanaa Muhammad ibnu al-Muthanna sëriñu waa kutubu sitta waaw sëriñu waa juróom benn téere yi ngoog Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anasi Abu Musa al-Basri az-Zamin rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana nettal nañu Abdul A'la Abdul A'la ibn Abdul A'la ibn Muhammad rahimahullah abu muhammad as-saami al-basri al-qurashi rahimahullahu ta'ala qaala haddathanaa Sa'iid mu nekk ñu nettali mooy Sa'iid di Sa'iid ibn Abi Aruuba Mihraan al-Adawi Abu an-Nadr rahimahullah al-basri al-yashkuri rahmatullahi alayhi an Qataadata moo ko jëlee Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haarith ibn Saduus Abul Xattaab as-Saduusi al-Basri rahimahullahu ta'aala an Anas ñu ngi la Seydina Anas radiyallahu ta'aala anhu gis nañ ko sànq Ibn Nadr wala Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haraam ibn Jundub ibn Aamir ibn Ghanm ibn Adiy ibn an-Najjaar al-Ansaari an-Najjaari Abu Hamza Dhul Udhunayni sahibu rasulillah alayhi salatu wasalam du doom ci Ummu Sulaym bint Milhana radiyallahu ta'ala anil jami' xam nga xataada nëpp nëppalkat la boo xam ne bu nee an mooy day def fanaana wóorul quoi est-ce leer na ni ci la ko jële moo tax am na ñoo xam ne après dinañ ko gis bi di jéem a ne bon hadith yi wax di tere daal naan taxaw lool dese naa dëgër quoi parce que xataada boo ko jël Seydina Anas xataada nëpp nëppalkat la te dafa anaana dane an waaw moom dane an quoi Euh, waaye sauf loolu problème bi mooy loolu daa amul benn problème parce que Qataada ci boppam ci biir wax na hadith bi luy wone ne moom ah déet affaire bi da koo dégg da koo fekke moo tax mu ne fa qulna li Anas voilà kon moom <laughs> ñu wax kon kay loolu mooy fekke na ko nëpp nëpp lu ko voilà kon loolu lu an boobu yaa dàqu na mu ne kon yonent bi saa saam ah, an anasin ah an nabi saa sallam annahu naha tere na ay yashraba muy naan ar rajulu nit taxaw ba mu waxee lool qaala qataada qataada nee na faqul naa ñu ne ko mais al akl kon faqul naa mu ngoog kon moom da fekke kon nëpp nëpplu ko mais lekk nag fa qaala daaka ashar aw axbas kon mu ngi noonu nii la ko al imaamu ki nga xam ne mooy muslim abul xusayni rahmatullahi alayhi daal di solo kon léegi nag al imaam an-Nawawi kon hadis bi lan lañ ci jànge que ne ah lii de yonent way sa sam surtout beneen bi mu ne wa ah, des na am na bu ne zajara wa fi riwayatin la ñu ne waaw wa fi riwayatin lahu boobu al imamu muslim rahimahullahu taala moom moo ko dina ko noon sëriñam bi imam ahmad tamit soloo na ko noonu al imamu muslim mooy bi mu ëndee hadis bi bi mu ci teg voilà moom la ci teg mu ne haddathana haddaab ibn xaalid e kii gën nañ ko gis mooy hudba rek hudba ibn xaalid imam muslim naan haddaab imam al-bukhari naan hudba hudba ibn xaalid ibn al aswad ibn hudba al-qaysi as-sawbani abu xaalid al azdi al azdi as-Sawbani al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Hammam mu ne ko ñu nekk mooy Hammam di Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Awdhi al-Awdhi rahimahullah Abu Abdillah ñi ne Abu Bakr al-Basri ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala léegi mu ne haddathana Qatada gis nañ ko daan an Abi Isa waaw mu jaar ci Abu Isa sauf que bii du Seydina Anas moo ko solo ah Abu Isa al Aswari euh, al Abu Isa mi al Uswari bokk moom rahimahullah moom moom noonu lañ ko xamee al Harisi al Basri rahimahullah mu ne an Abi Sa'id moom al imaam Ibn Hajar nee na ci Taqrib at-Tahdhib maqbul léegi mu ne an Abi Sa'id al-Khudri bi ci Abu Sa'id di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ah al-Khazraji al ansaariyu radiyallahu taala anhu alxazrajiyu moom moo ko anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam zajara jàjj na ani shurbati ci naan qa'iman di naan taxaw loolu jàjj na ci voilà kon ab Seydina Abu Sa'id moo indi wi mooy mi mu naan wa fii riwayatin lahu am na nu ko imaam indi riwaaya beneen riwaaya nu mu soloowe xadis bi loolu mooy beneen xadis boo xamante ne foofu moom li mu wax dane zajara waaw zajara jàjj na yonent bi sallallahu alayhi wasallam Euh, ci di naan di taxaw kon hadis bi lan lay wane contrairement ñeenti hadis yi ñu romb <laughs> mooy naan taxaw dañ koo tere léegi mu indi nag dernier hadis bi ba léegi di ja di di jëm tamit ci li nga xamante ne nii mooy tere gi nga xamante ne nii moom lañ nekk nii di ko gis mu ne kon muy indi mu ne wa an abi hurayra muy hadis numéro sept cent soixante-douze mu ne wa an abi hurayrata radi allahu taala anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yashrabanna ahadun minkum qaa'ima faman nasiya falyastaqi falyastaqi falyastaqi <laughs> rawahu muslim rahimahullah mu ne wa an abi hurayra hadis bi mu ngi koy jële ci baayu muus mu ndaw mi di sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala neenas qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa yashrabanna ngalawaay bu mu naan mukk mukk mukk mukk mukk kenn minkum ci yéen qaa'iman fekk ba muy naan mu ngay taxaw fa man nasiya képp ku bàyyi loolu mooy jëfe lii wala fa man nasiya képp koo xam ne dafa fàtte ba naan taxaw falyastaqi na waccu lim <laughs> bu dee yaa ko bu dee yow ki fàtte la ñuy wax xam nga nasiir ay tekke tarak waaw waaw waa ji ñëw yawmal qiyaam naan waa rabbi li ma xasartani ama <laughs> wa man a'rada an an zikri borom bi nee na ku fi dëmmooyu sama tudd yàlla gu màgg sama tudd gu màgg kii di alquran ji du mooyu ko jënd ko leneen fa inna lahu waajooju na ko leer ne moom moo déclaré moom boppam pour boppam <laughs> que ne ma'ishatan dankan dund ko karek lay dund ci àddina bi daraam du neex waaw même bu dee ci biti nii niru na ko am opulence fit wi du dal waaw non rafahiya dëgg-dëgg moom du ko am moom digganteem ak boroom a nekk ci tawfiix tawfiix la ko boroom bi xañ ndax daa bàyyi alquran waaw gisu yéeféer yi ak li ñu am yépp pro boo fekk problème insécurité lañuy wax léeg-léeg bu insécurité amul sax ñu créer benn affaire boo xam ne dañuy tiit quoi waaw ah non tout le temps ñu ngi sur leur garde alors que am nañ lépp yor ay garde ñu leen di garde yi koor ay lu nekk ay fii dëkk ci ay bunker waaye teewul dañoo tiit looloo war ne seenu tiit sa dund du neex <laughs> waaw wa nahshuruhu après nag ñu daal di koy dekkil yawmal qiyaamati bésu taxawaay ba nag ama mu nekk koo xam ne day silmaxa waaw qaala rabbi lima hashartani ama mais moroom bi muy <laughs> muy laaj na wala moo tax nga dekkil ma nii ma nekk ko silmaxa mu a ko kadhalika sama laaya yi daf laa dikkaloon fa na si taxaa nga fàtte ko non nga bàyyi leen nga teg leen feeni dege saway waaw yaa préféré woon dunde neneen wëllu sama alquran yi waaw ah léegi nag wakaza wakazalika nako noon al fii ci àddina bi ci alaaxira bokk tun saa des lay des lay bàyyi ci biir sawara ci biir mbugal fàttewul yàlla lay fàtte fàtte fan fu waa yow <laughs> kon faman nasiya képp ku fàtte wala fa man nasiya ku bàyyi mbir mi doxewoo ko bo topp sa bakkan taxaw naan taxaw fal yastaqi boo ko fàttale ko kii yow moom fàttewoo ko sax waccul <laughs> kantaaki fàtte na ko waccu mu ne rawahu soloo na ko muslimun al imamu abul husayn muslim ibn al hajjaj léegi rahimahullah laaj bi mooy hadis bi est ce que moom doon nga ko soloo ñu ne déedéet sëriñam al imamu ahmad jiitu woon na ko ci waaw <laughs> <laughs> imam ahmad affaire ni mu ko solowee moom defee parce que benn bi dane sayna Abu Hurayra dane yonent way sa sam nee na law ya'lamu alladhi yashrabu wa huwa qaa'im ma fi batnihi lastaqaahu waaw mu ne gis nga kii naan taxaw bés bu xamoon li nekk ci li mu def kononte kon dina ko waccu <laughs> léegi beneen beneen waaye bi Eh, eh, Seydina Abu Hurayra mu ne eh, yonent bi alayhi salaatu dafa gis benn waaye di naan di taxaw mu ne ko waccu aca <laughs> génn waatal li nga naan xaalal <laughs> li ma waa ko mais yonent bi alayhi waa lu tax <laughs> mu ne ko ay yasurruka ay yashraba ma'aka al-hirr qaala la qaala fa innahu qad shariba ma'aka man huwa sharrun minhu ash-shaytaan nee na yonent bi mu ko nee wàccul waaj ne ko waaye yonent bi sallallahu tax mu ne ko ndax est bëggoon nga est-ce nga est kontaan nga ngay naan am muus di naan ndoog yow <laughs> waa ji ne ko déedéet mu ne ko nag yëgal ne ku gën a yi ku ku ku ku bon <laughs> yow da ngaa jombale di naan ak muus yëgal ne nag koo xam ne moom daa bon moom. waaw bo kii gën a bon ci ñëpp moom naan naaj yow kooku mooy saytaane loolu loolu mu bëgg a wax kon ku taxaw di naan da ba ngay taxaw di naan saytaane ngi naan ak yow léegi nag yii yëpp dafa am solo gis nga tax may wax riwaay yi mooy après layu nit ñi ku nekk fa nga jàpp lu tax nga jàpp li nga jàpp fa day am solo après <laughs> waaw day am solo après léegi kon imaamu euh, muslim rahimahu imaam kii euh, ahmad moo indi yooyu kantaal imaamu muslim rahimahullahu taala mu ngondi ci kitaabul ashri wa baabu karahiyati shurbi qaa'ima mooy buntu bi nekk sànq ba fadi bañ tàmbalee ba léegi mu ne haddathani abdul jabbar ibn ala mu ne ki ma nettali man dong imaam muslim abul husayn mooy abdul jabbar ibn ala di abdul jabbar ibn al-Ala ibn Abd al-Jabbar al-Attar Abu Bakr al-Basri al-Makki rahimahullahu ta'ala léegi moom moom moo ko solo mu ne haddathana Marwan gis nañ ko <laughs> mooy sutu Uyayna bi ya'ni al-Fazari Eh? muy Marwan ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Uthman ibn Asma ibn Kharija ibn Uyayna ibn Husn ibn Hudhayfa ibn Badr al-Fazari al-Kufi al-Qadi nanu al-Fazari al-Makki ad-Dimashqi mooy yooyu yëpp la nekkoon voilà rahmatullahi ala al-jami' qaala haddasanaa Umar ibn Hamza mu jëlee ko ci Umar ibn Hamza ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab kii surtout Seydina Umar la mooy Umar ibn Hamza ibn Abdillah ibn Umar Hamza <laughs> ibn Abdullah ibn Umar ah rahima radiyallahu taala anil jamii ah. moom ci moom la ko Marwan daal di jële moom mii nag kii la woon mooy eh, madani la eh, rahimahullahu taala waaye nekkoon na fi nga xamante ne mooy réew ma di Kuufa rahmatullahi ala al jamii qaala mu ne axbarani Abu Ghatafan al-Murri mu ne daal dina may xabaare Abu Ghatafan al-Murri di Abu Ghatafan ibn Tarif ñii ne Ibn Malik la al-Murri al-Hijazi al-Madani rahimahullahu ta'ala annahu sami'a Aba Hurayra mu ne moom dégg na Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yaqulu mu naan qaala rasulullah mu ne dégg naa yonent bay saa saam ne la laa yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi <laughs> mu ne yonent dégg na yonent bay saa saam ne képp koo xaman bu kenn ci yéen di naan fekk dafa taxaw képp ku fàtte rek na nga waccu voilà kon noonee la ko al imaamu muslim daal di indee kon hadis bii moo tëj moom la imaamu an-Nawawi mujjee indi nag kon hadis bii nii lan lay wax mooy day tere naan taxaw kon gis nga ñaari hadis yi mujj muy hadis Seyna Anas hadis Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhuma day wane lan këne bu ci nekk way saasaam daa tereel dee naha ak zajara bu Seyna Abu Sa'id bi al-Khudri bi mu ne wa fii riwaayatin la waaw boo ko ci boole muy ñetti xadis kon yoo xamante ne Seyna Anas Seyna Abu Sa'id Seyna Abu Hurayra bu ci nekk bii yonent bay saa saam ne bu kenn di naan taxaw ku fi naan ku fàtte naan taxaw wala nga tay ko bàyyi naan taxaw na nga wocc waaw kon yii day wane lan tere te pourtant xadis Seyna Ibn Abbas bi nee na yonent saa maa ko jox mu naan zam-zam mu taxaw Seydina Ali ibn Abi Talib nee na man mu taxaw naan ne man gis naa ne saa saa dégg naa ay nit yu bañ naan taxaw man ñii def li mu def ba pare ne man gis naa ne saa saa def nii ah, gis nga Seydina Umar Abdallah ibn Umar <laughs> radiyallahu ta'ala waa moom itam li mu wax moom nee na man ñun jamono yeneen saa saa dañ doon naan di lekk di taxaw ah di dox di lekk di dox di naan di taxaw Amr ibn Shu'ayb radiyallahu anhu muy eh, maam ji Abdallah ibn Amr ibn al-As nee na man gis naa leen saa salaam ah, muy naan taxaw gis naa ko it lu bari nag lu ëpp muy toog kon nag léegi rek xadiis yi jeex na léegi nag walillahi alhamdu wal minna bii di ñëw insha allahu taala léegi nag ñu ñëw ci liñ la waxoon muy bahth bi ci recherche bi ci euh, sharab ni ko imaamul hafiz daal di indi wutee boroom xam-xam yi ci xadiis yi ku nekk niñ ci dem ak yeneeni xadiis nan lañ ko gisee ak masala yi jëm ci wàllu naan taxaw insha allahu taala loolu dañuy gis ci jotaay bi ñëw après buñ defee loolu pare insha allah moo ko fàttewul mooy xadiis yi ñu a gis am na yeneen i façon njàngat yu ci nekk comme imam Seydina Ali ibn Abi ni mu def jàngale façon njàpp boo xam ne te newul ne toogul ne man damay xaar ñu laaj ma ba pare waaw daf koo def ba pare wax leen beneen bi Seydina al-Hasan wal Husayn ibn Ali daal di jaaxle doom ji xool ko jaaxle quoi mu ne ko dangaa bul jaaxle sama doom gis naa sa baay yeneen tibaay sa salaam mu def lii kon loolu loolu am nay njàngat yu ci nekk yoo xam ne ak tamit yeneen tibaay sa saab riwaa imaam ahmad bii nga xam ne Seydina Abu Hurayra dane eh, waa ji eh, daa gis waa <laughs> daal di daal di daal di daal di naan taxaw mu ne ko waccul waa ji ne ko waa lu tax yore mu ne ko pa est-ce <laughs> yëgal ne ki yi ne yées muy iblis mu ngi doon naan ak yow bi nga taxawee kon <laughs> yooyu yëpp tamit insha allahu am na yeneen ay mbir yu ci nekk eh, loo xamante ne insha allahu taala ak sayyidna ibn umar radiyallahu anhu nga xamante ne eh, dañ koo laaj ne ko waa waa mais